léegi dañ naan lool tontoon nañ ci lool dellul foofu mais que ne bi ko Seydina Omar tegaate yeneen saa salaam d'ailleurs da woon moom da doon bañ ñu farataal ko ci yéen alors que ginnaaw moom loolu ñu ko farataal ko loolu amatul risque amatul waaw waaye waxoon nañ la quand li nga xam ne euh, est-ce julli taraawih Euh, ci Ramadan dem di ko julli ci jàkka yi ci mbooloo yi moo gën wala di ko julli kenn par kenn ku nekk daal sa kër boo newee kii julli fee kii julli fee loolu la ah. kii julli fee waxuñu sa kër nga dajaloo sinon loolu mooy mbooloo mi kese ku nekk julli fee ku nekk julli fee waaw waxoon nañ la li Maalik imaamu Maalik doon gis ne loolu moom de toute façon julli ci kër yi kenn par kenn moo gën parce que moom daa jàpp ne te loolu waxoon nañ la ci luñ joyal parce que loolu moo dëppoo li yeneen saa salaam waxoon mais parce que euh, <laughs> bam leen naan. ba mu jullee gaa yi julli ci ginnaaw mu ñëwaat gaa yi julliwaat ci ginnaaw beneen bi ñëwaatul ba ñu doon fëgg seen weyi ci bunt bi yee génnul ca su bëgg mu wax ak ñoom daleen ne yéen nit ñi julli leen seen kër yi li gën julli bu nit kiy julli ginnaaw maktuba farata yi mooy naafila mooy yi muy julli këram waaw loolu day jàppale waxu imaamu Maalik ci lu joyal moo gën moom waaye nag ci xàqu par cas par cas waxoon nañ la nan lay kiiwe nan lay taraawix yi nag dem ci mosquée yi di ko gën te bokkoon na ci mooy le fait nit ki bu rawatina bu dee bu nee këram moom boobu yu gàtt lay dóor te tamit alxuraan bi yëpp du am occasion jàng ko wala déggu loolu mu dem ci jàkka nga xam ne ñoom dañuy def loolu lépp loolu bu ko defee moom du koy dégg loolu laa la ko loolu laa bëggoon a ñëw mooy maroone non le fait que ñuy ñuy wàcce kaamili yi ci koor gi loolu fan la tegu ci sunna dañ naan la ah sawaay te ngaa bañ a gaawtuwaay xanaa gisoo hadis bi wa kaana jibrilu alayhi salaam yalqaahu fii kulli laylatin min ramadan fa yudaarisul qur'aan seydinaa jibril di alayhi salaam da doon ñëw di dajeek yeneen saa salaam guddi gu nekk ci ramadan ñuy jàngante al qur'aan dañ doon ta mooy bu dañ doon jàngante lépp bu weeru ku weeru koor gi léegi nag bu dee guddi gu nekk mooy guddi gu nekk dañ am lu ñuy jël loolu mooy taxaw place u yi nga xam ne trente la hmm? léegi bu dee premier jour ñu jël juz bu njëkk bi deuxième jour imam bi tari beneen kii bi ñuy def noonu ah loolu saway loolu sunna la fii lañ ko jëli bul taxaw di wax bul bu jàpp ne istidlaal mooy rek loo xam ne euh, borom xam-xam da ngaa foog ne dañoo nekk di def ay mbir yoo xam ne teguut fen loolu waroon nañu xam ne waral lu dema noonu hadis bii lañ jële yooyu waaw que ñuy wàcce kaamil yi moom mooy imaam bi di tari euh, di naafila alquran bi ba mat euh, ci weeru koor gi loolu mooy li nga xam ne fii lañu ko jële te loolu mooy sunna waaw <laughs> waaw kantaan yi nga xam ne moom la ñuy wax les naafila di koor euh, di ko wax ci télé yeeg rajo yi yooyu amul cosaan ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw siiw na waaye mooy du loo xam ne euh, que ne yonent saa salaam ko wax loolu moom yonent saa salaam sori na wax loolu te amul benn téere ci téere yi xadiis yi du Muwatta du Musnad imaamu Maalik du li nga xamante ne nii mooy euh, Saxiix imaamul Buxaari sahih imam Muslim sahih imam Tirmidhi eh, non euh, sahih Ibn ah, ñoom ñoom Ibn Khuzayma naka noonu ñoom euh, sunan yi ah, sunanu al euh, imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Majah ak ñoom al-Bayhaqi rahmatullah Mustadrak al-Hakim mooy jëlal ma yëpp Mu'jam at-Tabarani amul benn boo xamante ne tudd na dina wax ci wàllu julli weeru koor naafila weeru koor tudd yooyu nga xam ne moom lañuy ñuy joxe waaw loolu moom daa war a leer waaw léegi nag ku ci gis ñeneen gëneel gu tax ñooy wax waaw loolu dañuy bàyyi nit ko ko wax waaye kantaane loolu yeneen saa salaam mu ngi ci imaamu Malik sax mooy ko solo loolu wérul te du saxul que ni imaam te wuute na li am te ni imaam moo euh, ci moom la loolu jële taalibe ñu amul kenn ku ci nettali wax jooju loolu amul te téere bi mbindal boppam yii ngay fekk ci yépp rek ñuy wax ci wàllu naafi la loolu lay wax amul benn boo xam ne dañ naan la taril combien de qul huwa yooyu loolu amu ci voilà wallahu taala alam ah. <laughs> loolu lu ama am solo la waaw ah, nit nag booy propager na nga xool ni ngay propager loolu dafa am solo waaw di propager li sax téwé loolu mooy li ëpp solo waaw waaye du rek nañ propager parce que nañuy propager wala fi lañ ko fekk wala noonu lañ ko doon defee déedéet waaw loolu nag mooy boroom xam-xam <laughs> waaw boroom xam-xam moom loolu la waaw waaw moom moo tax gars yi dañuy jàpp ne saa yi moom dafa compliqué ah waaw parce que dina compliqué ci seen bët parce que seen bët yéen ay laisser ale kese ngeen di def ay miin nañ ko ñëpp a ngi koy def nañ def moom daa moom daa sañu loolu affaire bi yëpp mooy loolu yow li nga sañ parce que fa nga tollu la waaw dalika mablaghuka min al-ilm mais fa nga yem ci xam-xam foofu nga war a waxe ku dépassé nag loo yow loolu xam leneen nga bëgg ko tënk ci li nga xam ne moom la ñu xam ñi nga xam ne ñoo gën a wàcc bi loolu du ko mën koo waaw wala boog mu nekk koo xam ne defe naa am fit ah, <laughs> mu def ko ngir bo gaa yi bañ coow ak nangam waaw te loolu ban coow a ci nekk wax digg ban coow moo ci nekk amul benn coow waaw amul benn coow a ci amul wallahu taala alam kon loolu fi la yore saxaab boroom xam-xam yi jële di eh, naafila kaamil bi ci weeru koor voilà waaw te gis nañ ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na sayyidatu Fatima nee na ko yeneen saa salaam boo ko wax ne ko nag euh, bi nga xamante ne nag mooy atam mu mujj moomu nga xam ne ci la feebaroon euh, moom Seydina Jibril at mu nekk benn yoon la doon ñëw ci koor bi ñuy jàngante alxuraan at mii nag ñaari yoon la ñëw gisuma lu dul ne sama àpp moo jege voilà moom yonent bi alayhi salaam gis mu gën a redoubler d'effort wala al-aaxiratu xayrun laka sa lu mujj de moo gën ñeel la li nga xam ne mooy lu njëkk. ci yow rasulullah sallallahu alayhi kon loolu lu am am solo la quoi kenn di wax naan ay wàcc kaamil yi ñuy def ci koor yi voilà yooyu fan la tegu dañ naan la fii la tegu waaw boo xamul nag laajteel moo gën <laughs> waaw boo laajteel moo gën waaw boo waxee ne amul cosaan baal wax lu amul laa wax ku la ne amul cosaan cosaanam a ngi bundi bu nekk wa kaana jibrilu <laughs> alayhi salaatu wassalaam yalqaaw fii kulli laylatin min ramadan fay daarisul quran loolu bu dul tegtal foo ko mën a jële tegtal beneen <laughs> Seydina Jibril loolu daje moo guddi gu nekk ci ramadan ñuy jàngante alquran <laughs> te loolu gi dañ ciy xamee ne mooy alquran baax na ci koor gi ñu koy nafarante di ci jéem sottante xam-xam yi ci nekk ñu koy fexe lañ bët waaw waxoon naa leen fi c'est bien une première fois bu dee jàkk boo xam ne daa def première année bi am koo xam ne moo leen di tafsiral tafsiru gàtt waaw waaw bis mi baat ak baat loolu ama am solo la mooy ñu commencé fatiha banaas fatiha baqara di wàcc banaas ci premier corps beneen corps bi bu ñëwaatee li gënoon mooy ñu bañ a defaat la même chose waaw mooy ñu jël nag di yaatal waaw bu sañee bu dalee koor gi yépp baqara lay doon waaw ñuy dem noonu beneen koor bi ñu jël euh, bon premier bi faatiha faatiha kese ci koor gi bu dee ne man na ko après bi ci tegu baqara bon dina tënk bu baax parce que baqara moo daa yaatu mais faatiha moo tënk mooy mooy condensé alquran bi yëpp waaw baqara commencé di ko tax par tuuti tuuti ba ci yeneen saar yi waaw loolu di def noonu di dugg nag ci yenn xóotal tuuti loolu tamit mooy yu daaras yu daarisu bii day duggaale foofu waaw waaw te loolu tamit eh, eh, eh, génnewul ci wàllu tajwid yi façon niñ koy jànge jàng moomee nan la ñuy jànge baat yi nan lañu koy kiiwe maxaarijul xuruuf yi nan lañuy ñuy jànge alquran ak noonoog ak ak njàng yi façon njàng yeeg yooyu loolu tamit loolu lépp ci biir la waaw xattaa ci wàllu côté i'rab beeg yooyu yépp loolu lépp ci géeju alquran la boo comme ñoom ak zajjaj ak ñooñu boroom xam-xam yooyu yooyu loolu lépp ci géej gi la bokk waaw ñeneen ñi nga xam ne côté ahkaam yi tamit loolu it ci la waaw comme ñoom imaamul Qurtubi tafsiram bi ci wàllu atte yi voilà ainsi de suite loolu ak yeneen i facettes yoo xam ne al alquran da koo am yooyu yépp di ko jàngat ci koor gi loolu daa nekk loo xam ne képp ku ci ne yaa ngi sunna waaw te bu ko kenn doyadal képp ku ko doyadal doyadal nga ci nga xam ne de toute façon moo gën képp kenn ku deful ni moom moo la gën li muy jëf loolu bu yeboo nga xam ko waaw même bu dee borom baxana yi defuñ ni muy def moom moo gën li muy jëf. ndax loolu moo dëppook yeneen saa salaam doon bari ci weeru koor gi waaw ah, loolu lu hama ham solo la <laughs> waaw kon mu nekk ndax gudd jamono jooju lañ wàcc alquran jamono jooju la boroom bi wàcce xéewalam yu mag yi ci jaam waaw di fàttale ko lool nag di delluwaat ci téere boobu ak njàngat ya nga xam ne ñoo nekk ci téere boobu loolu amul lu ko gën rëy loolu bokk na ci aljuhud waaw li nga xamante ne mooy tabe waaw mercantile yépp duñu xam loolu waaye loolu nag mooy dëgg-dëgg tabe nag <laughs> waaw waaw waaw akbar ah kon loolu lu ama am solo la quoi léegi imam Ibn Abbas dafa def benn parabol bu ama am solo mu ne yeneen saa salaam bu Seydina Jibril doon daje moom alayhi salaam moo gënoon a tabe kal bir riixi minar riixil mursala moo gënoon tabe ngelaw gi nga xam ne dañ ko sàññi allahu akbar <laughs> hein allah loolu muy euh, euh, benn melale bu rafet a rafet parce que du sélectionné xam nga ngelaw fii mu ne ngelaw li buy upp eh, mooy air bi ñuy yi ñun oxygène bi dafa sélectionné xam nga oxygène bi neewul man nag mbindeefu yàlla laa yàllaa ma tàggat moo ma yónni képp kuy bokkaale yàlla wala képp ku def bàkkaar doo noyyi non doo ma noyyi bu defoon noonu saway ñéppay dee <laughs> ndax kullu bani aadama xataa <laughs> saa saa nee maam aadama yëpp alayhi salaam ñooy ñooy ñoo susceptible ñooy def ay ay njuumte ay rëcc rëcc waaw kon loolu ngelaw du sélectionné gis nga Abraha gis nga Firawna da doon xëcc ci air bi ah, comme ni ko Seydina Muusaa doon xëcc waaw waaw léeg sax moom ak xëccam dina neex jullit ñi parce que moom ah, amul problème ay problème respiratoire yoo xam ne léeg-léeg day jóge ci ñàkk lekk gu jaar yoon <laughs> amul woon loolu <laughs> waaw mooy du sélectionné ngelaw amul sélectionné amul kii jullit la ñoo may nooy yéeféer yi kil ay au jaabal déedéet moom xamul loolu <laughs> moom xamul loolu yeneen saa saam tamit mbirum loolu la woon mooy ak amul woon ak sélectionné waaw moo tax képp ku ko ku ko roy nag yow sax tabe warul amuk sélectionné foo gise lu baax li nga yor xam-xam bi nga yor ngay seet ñan nga koy jox ñu ngi ko dul jox kooku moom day wan ne kii du royukaay matul euh, royul dëgg-dëgg yoneen saa salaam waaw waxuma la nag nga ne ma ah attention parce que yow am na jamono yee doon nga wax ne am na benn boroom xam-xam doon wax naan du ma jël sama <laughs> caq or di ko sànni ci géttu mbaam <laughs> non pa non xam nga lu tax non attention c'est pas pareil ah il faut jaawale non moom li taxoon mooy dafa gis gaa yoo xam ne xam-xam ñoru leen xam-xamul yeneen saa salaam ñoru leen hadith xam nga lu leen ñor affaire caaxaan waaw ni sori na xam boobu léegi nag bëgg moom mu ñëw di wax ñooñu ah, ah, ah, hadith yeneen saa salaam non du ko def parce que mooy. day placer lu or caq or bu toll noonu jamaa bu toll noonu mu ñëw di ko jox ñoo xam ne xamuñu valeur dañ koy piétiner kooku moom doo fa def wala imaam Maalik doon wax ne al ilmu yu'ta wala ya'ti waaw xam-xam dañ koy dikkal mais du moom mooy dikkal ni te loolu moom itam daa am contexte bu mu ko waxee woon ba buur ba bëggee mu ñëw ci palais bi di jàngal doomam yi mu ne mukku mukku waay <laughs> ñëw ci ate bi di jàngal say doom nañu fii xam-xam comme ni ñépp ñëwee waaw waaw moo tax euh, euh, euh, boroom xam-xam ne ne man de dem naa ci xalifa bi ah Haarun ar-Rashid dem ci ñu mag ñépp bu ma toogee ci ñoom bu ma toogeek ñoom mais ak bu ma toogee ci kanamu imaamu Maalik man bu ma toogee ci kanamu imaamu Maalik ci laay gën am benn respectabilité boobu mooy ni may ni may ni may santi ni may mooy xam nga nit boo toogee ci koo wekk lool di nga naan not not toogin boo xam ne boo mayul sax doo siggi nee na man Imaam Maalik bu ma toogee ci kanamam affaire bi ni may prendre moo gën a rëy fuuf bu ma toogee ci kanamu jur ba waaye lu tax parce que xam-xam ni ak tamit li nga xam ne noonu la màgg la woon xadiis yonent bi waaw voilà yu mel noonu doo doo doo yow doo jël ñooñ kay di yóbbu sa xam-xam pourquoi parce que ñooy xamuñu loolu loolu lañ wax mais du daa dañ ne ñii du ma leen jàngal parce que ñii du ma leen jàngal non non non waaw mais mënoo ñëw di sélectionner man ñii laa jàngal yéen xamu ngeen du ngeen xam déedéet waaw dangaa war a nekk koo xam na ngay tabe waaw tarrihil mursala xam-xam bi nga yor ñépp ci am ñépp ci war a am accès waaw ñépp ci war a am accès boo ubbee ay ay moo xam teñaa wala déet manoo ne bon bon ku sant nangam nag moom du ci bokk wala bu dëkk bokkaam wam moom du inscrire <laughs> na ngeen ko exclure déedéet waroo wax loolu <laughs> waroo sélectionner wala man nag africain kese laay jàngal les naar et tubaab nañ topp nee déedéet loolu waroo ko wax wala man sama daara ji nit ku weex du fi jànge wal iyaazu billah loolu yëpp discrimination la yow de toute façon yow jikkoy iblis nga wax waaw yow moom jikkoy iblis <laughs> sa njàng moom moom barke dina ci yéex a génne waaw kon nit ki daa war a tabe ci xam-xamam rawatina amul sélection waaw amul sélection waaw amul loo ciy sélectionné te kii ut xam-xam ni tamit noonu la war a mel warul la nekk koo xam ne day sélectionné mooy lu lu dul mu am yi nga xam ne ñoo gën a ëpp yitte ci moom waaw loolu na ko def yi nga xam ne xam ne léegi xam-xam yi ma ut leen moo gën moo gën pour man ma nekk di toppatoo yeneen parce que da ngay commencer sigaarul ilmi yu ndaw yi qabla kibaar yaa comme kama qaala imaamul Buxaari rahimahullah euh, mooy avant yu ñu mag yi ndax ab liir boo ko saxalee dankob ceeb day day day day day day faatu am da koy fatt léegi <laughs> voilà par ndànk-ndànk ay meew ay yu mel noonu léeg-léeg buy commencer di kuy ngay def ay ay yoo xam da nga koy pate ah ay ay yooyu yu mel noonu ba keram muy man da ko kepp waaye boo ñëwee première juddu tay ah ah bébé bi tay saan te suba nga toggal ko ceebub jën daal di koy defal lépp daal di koy sexal yow boo mayul dañ koy day faatu léegi <laughs> mooy kii sàkku xam-xamit daa war a xam boppam bu mu gis gaay bi kii rek mu ñëw ne ah gis lu rëy rek mu daal di fiy dugg après dem nag mbir mi mel ni benn coup ba balle vol buñ ko ne rëy ci bopp <laughs> mu miir rek affaire yi jaxasa bopp bi nag mu daal di décourager déet da ngay def ndànk-ndànk waaw boobu sélection day am foofu waaw mais mënoo ñëw naan yow xam-xam di soxla man nag comme que communauté sàngam laa bokk man ñoom seen téere kese laay jàng mooy doo xam dara wala boog dina am xam-xam yu bari lu la mahaala <laughs> waaw loolu moom mënu la ñàkk parce que borom bee def ne xam-xamu diine bii da koo tas fépp waaw da koo tas fépp <laughs> am na yoo xam ne moom ñenn ñi dinañ man yenn yeneen yi duñ ci ay gis koo xam ne daa dajale lépp loolu lu raar la <laughs> loolu koo loolu lu raar la te même loolu sax bu la ko yàlla mayee sax ça lu veut pas dire ci kook rek ngay yëpp loolu fan nga ko gis ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Yahya ibn Yahya Rayhanatu Naysabur du ñuy woon ak imaamu Maalik dajalewul woon lépp mais est ci moom kese lañ ñemoon mukk ñoom al-Qanabi ñooñu du ñoon yoon ak imaamu Shafi'i est dañoo yem ci imaamu Maalik kese mukk jamono ya nekk ci imaamu Maalik dañ doon jële ci yeneen sëriñ yu nekk Medina ak yeneen feneen ak buñ demee ak gis ñeneen jële ci ñoom loolu mooy yot waaye yoneen saa salaam bu dee moom mooy dundu nekk Medina ak saxaaba mi radiyallahu am na ñoo xam ne yenn masala yi Seydina Abu Bakar lañ ko doon laaja ah, du ñëw ci Yonent sallallahu alayhi wasallam wala beneen saxaaba waaw kon loolu daa nekk loo xamante ni nit ki daa war a euh, xam ne daa war a yaatu rawatina boroom xam-xam bi na xam-xamam yaatu waaw bu mu nekk xam-xam boo xam ne da koy canaliser ci confrérie wala ci benn mouvement <laughs> waaw. boroom xam-xam boo xamante ne nii moom moom ñi bokk ci mouvement am kese ko mën a diglu loolu du def gars yi dañu fanatique par am na yoo xam ne noonu lañ ñal ñoom moom ils sont fanatiques de de naissance <laughs> comme ñun wolof yi kenn du ñu ko jàngal waaw ñoom bu ñu juddoo la ñu leen defal ay cadre yoo xam ne tellement bien établi je suis tel tarixa je n'écoute que ñu bokk ci tarixa boobu te sax ci biir tarixa boobu damay sélectionner ñu ne la diw moom bu ko déglu parce léegi Euh, ñoom dese nañoo nekk dëgg-dëgg ci yoon wi nangam ñu ngi commencé di leen diviser ci seen biir kat ñoom ñoom ñoom ñoom mi neen la ah. lan ngay xalaat ñeneen ñi ci def waaw lu ainsi suite foo dem ñu def noonu am na ñoo xam ne noonu lañ mel waaw ñooñu waxuma ñooñu mais yow boroom xam-xam waroo nekk canalise sa xam-xam ci loo xamante ne nii yow lenn kese la dangaa war a nekk yi karrihil mursala comme garaw wu ñu sànni ñépp lay jariñ même ñi nga xamante ne bokkuñoo gaw yenn idées yu bari sax bu ñu dégloo sa waxtaan dinañu ne no c'est que même bu dee ànduñ ci yenn mais sawaay ay waxam quand même bari day am fu ko teg quoi dina dellu ci alxuraan dina dellu ci sunna képp koo xam ne looloo ko ñor moom dina mën a ne ah bon waa ji bokkuñu ay kii de ay gisin de waaye nag wax dëgg yàlla kii moom man ma déglu ko sax moo ma gënal fuuf may déglu ñenn ñi nga xam ne moom lañ naan samay sëriña ah. <laughs> mu leer nañ loolu ko objectif noonu da koy xam waaw parce que bu dee ñi nga xam ne nee nga yéen a bokk tariixa duñ la wax dara dañ lay boobu wax yu amul njariñ rek waaw yoo xamante ne nii ngir nga dagg ci ci diw kese la waaye amul dara yàlla ak yonent baray saa saam lépp di tourner autour des personnages kese yow man nga faa nekk ba dee cent temps ba léegi amul dara luñ la yokk ci sa jëfu yoo xam ne yàllaa la ko teg amul dara luñ la ciy xamal waaw lu dul nan ngay gën a doxe ci sëriñ diw nan ngay gën a mën a nàngame ci sëriñ diw ak di dox ay mbiru sëtam yeeg doomam yeeg ay ay ay ay seen seng baat seen seen seen cant gaak seen nàngam gi loolu kese lañu ñu nekk mais quant léegi nan lañuy ñuy zakaate nan la ñuy jullee sama julli mu nàngamee nan la ñuy ci nag yooyu seen yoon new ci li gën a mooy xattaa dem màkk aji sax dañ ciy gis ñoo xamante ni nii euh, euh, doone waaye amul ah, xam na waaye nag après da ngay interroger wu est dëgg-dëgg sax xam na affaire bi réellement euh, nit di dem màkk ci communauté boobu la ba muy dem ak bi mu ñu laata muy dem sawaay bon léegi commission yeeg yooyu ñu ngi taxaw yooyu di jàngal yi nan la ñuy aje laata ñuy dem mais jamono yi nga xam ne loolu dafa ginoon a jafe parce que temps yooyu affaire yi accessible bul woon nii ñoo xam dañuy dem Makka mais sëriñ ba nga xam ne moo fay sëriñ te am na lum xamaa bu ñëwee du du du leen leeral du leeral gaay wala ji nan la ñuy aje déedéet ci yeneen la wax wala cérémonie de retour bi tamit pare affaire yi daal doo xam xam nga loolu c'est grave léegi yow ku mel noonu yow boo objectifié am ku mel noonu ñu ne mooy kilifa gi kat mooy sëriñ bi nga gis koo xamante ne nii même dañ ne waa man borom tariixa la mais waa ji ibaadu la waaye nag sawaay man seeka nag man sawaay man bu ma bëggee dégg alxuraan buñ firi ci moom kese laa ko mën a dégg ah ak ñi mel ni moom waaw même bu dee du ma d'accord euh, ci li muy koy firi waaye quand waa ji à chaque fois ñoom seen wax yëpp alquran sunna alquran sunna alors que ñun loolu noonu mais loolu noonu sawaay mooy dërëm mooy puso bi réer ci suñu waxaa ah. <laughs> non alquran ak sunna mooy puso bi réer ci suñu suñuy wax suñu wax kilifa yi <laughs> alors que ñeeñoo ñoom boo ñëwee loolu rek nga ciy fekk waa sawaay bu dee yow yàllaa la tax a jóg nag wax dëgg yàlla est-ce que euh, war ngaa taxaw ne ku mel noonu du ma ko déglu parce rek euh, bis dégg naa mu wax euh, ci suñu sëriñ bi wax loo xam ne xam naa ne ci moom la ko jëmale mais après da xool ak la tax mu wax ko ak la mu wax est-ce que yow fu mu tegu quoi loolu kese la mooy nit da war a nekkal mu riixil mursala waaw roye loolu yeneen saa salaam comme ngelaw luy boroom xam-xam warul sélectionner ak yiiwam ak xam-xamam fan lay dem ak fu dul dem waaw waaw moo tax boo jàngalee teg ci yenn réseau yi moom sa yoon ne watu ci waaw na tegu ci yoon ne gaa yi amul fenn fu mu bañ la Seydina Omar waxoon radiyallahu anhu discours ba mujjee def laata ñu koy faat <laughs> waaw képp ku mën a takk sama wax na nga jël nga yóbbu ko fu ma sa sa sa war waay yóbbu waaw nag koo xam ne manoo takk sama wax mayu ma la permettre la nga may waxal naan Omar nee na te li ngay wax waxuma ko li ma naral loolu moo ci am solo bu dee loolu jeex na waaw ku assuré loolu yóbbul fu la neex waaw parce que tarrihil mursala noonu nga war a mel waaw comme ngelaw loo xam ne dañ koy euh, dañ koo sànni na ko noonu say waamee xéewal noonu la war a mel sa poche waru nekk koo xam ne non man moom Euh, euh, euh, communauté ñoo bokk kese fa def samay sa laay dépassé ah. yeneen communauté yi sama yoon newu ci ah <laughs> waaw jàkkaay tiijaan ji man man man daal la gépp jàkk joo xam ne xam naa ne taalibe cheikh radiyallahu anhu moo ko taxawal dinaa ci def saa xaalis waaye bépp jàkk boo xamante ne nii du taalibe cheikh radiyallahu anhu moo ko dara taxawal sama yoon newu ci <laughs> yow nga def wax lu mel noonu kee def ibaadu wax lu mel noonu kee di nangam wax lool yow xam ngeen ne yéen ñépp ñooñu ñépp ñuy xalaate wax sori ngeen ak yeneen saa sala xaw ma kan mooy seen royukaay de sëriñ ma ngeen di wax sax royu ngeen ko taalibe cheikh yow ban seex nga wax radiyallahu anhu <laughs> yow noonu la meloon wal iyaadu billah <laughs> yow xam nga ne sëriñ ci boppam moom gars yi ay ay taab gars dañ ko doon dañ ko doon dañ ko doon gam dañ doon jéem dañ doon wax naan est sawaay bu wahabi sax ah <laughs> est-ce que bokkul mooy taalib <laughs> Muhammad ibn Abdul Wahhab tellement mooy parce que nit ñi lenn la mooy dañoo bari ak ak ak ak laxisme ci wàllu diine ba képp koo xam ne ku tegu la ci ci alquran comme léegi rek képp ku tegu ci alquran ak sunna ñu ne sawaay ibaadu la da koo xam ne kat. <laughs> taalibi Sëriñ Tuubaa la radiyallahu Sëriñ Tuubaa radiyallahu waaye li mu def mooy tegu rek mooy normal tegu ci alxuraan ak sunna ci biir murid yi ñoo naan ko ñoo naan ah diw gaay yi ibaadu lañ ci biir kër gi rek <laughs> nga def ci sii gaa yi même mi parce que Seydina Cheikh radiyallahu anhu lool loolu la doon gaa yi doon ko ko doon doon doon wax ñenn ñi naan ni est-ce que moom moom mii daa mel ni ci gaa yi moom gaa ñoo bokk ñoo bokk ay mbir quoi parce que la <laughs> mooy loolu rek dañoo bari laxisme laxisme laxisme laxisme ku tegu ci alxuraan ak sunna ñu bëgg laa cataloguer ah <laughs> mais saay bi xam naa nangam ak nangam mais loolu grawul comme <laughs> karrihil mursala waaw ah, nit ki day mel ni karrihil mursala ngelaw li nga xam ne dees koo sànni Allah loolu moo am solo ah. waaw ci sa wàllu am am bul sélectionné te loolu comme que yàllaa tax ngay def parce que noonu lañuy xamee ah yàllaa tax ngay def waaw jàkke ji wa anna al masajida lillahi non du jàkke yi lillahi la hmm yàllaa ko moom waa léegi léegi nag foofu la ñuy xamee yow bu dee ne da koy def parce que ñoom diw ak diw wala ñoom communauté diw ah loolu nag day wane ne sawaay yow euh, yàlla taxatut waaw loolu moom bi yaboo mu leer naññ naññ naññ naññ naññ naññ waaw naññ saa yi ne yow yàlla taxul ah loolu moom bi yaboo mu leer naññ kenn loolu moom lay sa bi tax yàlla taxul waaw waaw <laughs> waaw loolu moom yàlla taxul parce que bu yàlla taxoon doo xool loolu waaw doo xool loolu doo xool ne parce que ñoom diw ñii ak ñoom nàngam ñii déedéet doo ko xool waaw doo ko xool lu tax doo ko xool parce que da xam ne lii daal borom bi la quoi waaw da xam ne lii boroom bi la mooy moom laay defal à travers moom laay jëflanteel à travers yii yëpp waaw moo may natt nag xool est-ce que man damay def ngir moom wala damay def ngir sama communauté ñoom ñoom diw wala ñoom daa waaw projet jënd saal nangam waa diw ba ah man bokkuma ci ñoom man duma ci kii waaw loolu nag bokk ak ñoo xamante ne leer na la ne boo fa dépensé ay bidaa lañ fay saxal waaw loolu moom amoo droit nga fay def sa xaalis voilà léegi nag boo gisee nag ñeneen ci ñoom ñoo xam ne def nañ loo xam ne lu jaar yoon la nga def ci sa xaalis loolu la kon loolu daa nekk loo xam ne lu am am solo al imaamul xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ne hadis bii nii am na jeneen njariñ yoo xam ne yu ama ama solo la ah mu ne bokk na ci di ñaaxe alxassu ala al juudi fi kulli waqt di ñaaxe ci tabe ci waxtu wu nekk waaw mu ne wa minha bokk na ci az-ziyaadatu fi ramadan mooy lépp looy def na ko yokk ci ramadan lii yëpp wax nañ ko dañuy jël rek liñ wax wa inda al ijtimaa bi ahli ak tamit jamono ji nga xam ne ci ngay dajeek waa yiw ngeen redoubler d'effort ci wàllu jaamu yàlla ndax Seydina Jibril jamono ji mu doon daje yonent saa salaam euh, ci la lii lépp doon xew kon booy dajeek waa yiw mu gën a redoubler d'effort mu ne wa fii dañ ciy jànge ziyaaratu sulaha wa ahlul bi ziyaare yi ñu yiw ñi ak waa baax waa waa waa yiw waaw Jibril doon ñëw ji seet ci yonent salaam noonu Allahu akbar waaw rawatina ci Ramadan yooyu nga bari loo koy def tamit bu ñëw rek jàpp ne man daal damay yii mooy euh, nit warula canaliser boppam na ne man daal ci diirëb laay nekk après dox mbokk yeeg yooyu nga daal di koy taf ci weer wow alors que weeru dox mbokk la tamit ci weer yëpp at yëpp waaye rawatina boobu tamit waaw mu ne wa tikraari wa takraari daalika idaa kaana al mazuru waaye di ko bari sax bu dee ne ka ngay siyaare moom daal diwul ka ngay dem di seeti moom lool sibu ko bal sax daa nekk loo xam ne lu koy déglu la waaw wastihbaabu ikthaar min al qiraa fi ramadan wa kawniha afdal min saari min sa'ir al adkaar mu ne tamit dañuy sopp bari looy jàng al di ko revisiter ci façon yiñ waxoon ci weeru koor te tamit xam nga ñuy xam ne mu gën ci mbooleem si kar yoo mën a def ci ramadan al quran ci gën waaw waaw ndax it law kaanal zikru afdal bu doon ne tudd yàlla yeneen façon tudd yàlla yi moo gën aw musaawiyan wala tolloo nañu ak alquran la fa'alahu konoonte kon sayyidina rasulullah sayyidina jibril alayhi assalam nañ ko def waaw kon nag mu ngi noone wallahu ta'ala a'lam hmm? te tamit eh, imaamul haafid ibn hajar mu ne wa fiihi nekk na ci isharatun ak junj ila anna ibtida'a nuzulul qur'an kana fi shahr ramadan ak junj que li Seydina sax Seydina Jibril weeru koor gi la doon def nii ni luy junjaale que ne wàccuk alquran ci Ramadan la woon waaw ndax li am na nuzulaw nag wàccam ila samaay dunya ci asamaan yi gën a jege baytul maamur jumlatan waahida bi d'un coup lépp kaana fi Ramadan loolu ci Ramadan la kama sabata comme ni nga xam ne noonu la saxe min hadith Ibn Abbas hadith Seydina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' kon hadith baa ngi noonu mu ama am solo lool léegi. bon beneen bi ci tegu dañ koy wax képp après daal di tëj buntu bi ndax gisoon nañ ko muy hadis mille deux cent vingt-trois mu ne wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida ida daxala al-ashru ahya al-layl wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar muttafaqun alayhi mu ne kon hadis bi wa an aishata mu ngi jëlee ci suñu Aisha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne nee na kaana rasulullah mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ida daxala al ashr bu fukk yu mujj yi daal di duggee ci ramadan ahya al layla day dundal li nga xamante ne mooy guddi gi voilà wa ayqaza ahlah mu yee ñi nga xam ne ñooy ay ñoñam waa këram wa shadda al mizar mu gën a takku ndiggam ah, ngir gën a mën a ah, jaamu dugg ci jaamu yàlla yi voilà mu ne muttafaqun alayhi hadis boobu ah, daal di woon na koy solo al imaamul Buxaari imaam Muslim hadis boobu romboon na hadis bi nga xamante ne mooy quatre-vingt-dix-neuf romboon ak mille cent quatre-vingt-treize voilà mooy ñaari yoon la xadiis bi daal di romb voilà moo tax lépp loo xamante ne moom lañ ci waroon waaw <laughs> hein fiñ ko jëkkoon quatre-vingt-dix-neuf baabul mooy chapitre onze baabul fil mujaahada al-xaamis an Aysata anha foofu lañ ko jëkkoon a gis après ñu gisaat ko mille cent quatre-vingt-treize muy chapitre bi nga xam ne mooy deux cent quatorze baabu fadli qiyaami laylatil qadri wa bayaani arja layaaliha mu ne woon wa anha radiyallahu anha anna qaala kaana rasulullah sallallahu alayhi loolu kon mu ngi noon boobu nag moo nekkaat nii e, fii lay mujjee ñëw insha allah man e, luñ ci waroon gisoon nañ ko léegi lëkkaale ma bunt bi mooy kon le fait que euh, baabul juudi wa fi'lil xayraat jëf yi jëf yiw yi ci weer wi ci weeru koor rawatina baril wal iksaar fil xayri fii shahr ramadan euh, wa ziyaadati fi zaalika fil ashril rawatina ci fukk yu mujj yi moo tax mu ne kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa daxala saa son daan nekkoon koo xam ne bu fukk yooyu yu mujj yi duggoon ahyal layla guddi gi yépp da ko doon da ko doon veillé di jaamu yàlla dundal ko yee ay njabootam ba pare gën takk diggam ci jaamu yàlla loolu gisoon nañ ko wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu lañu jeexal suñu bunt bi hmm. euh, bon léegi dañ ciy teg bi ah bii dañ euh, chapitre bi waxoon nañ la amaan nañu yem fii mais nañ ci teg chapitre bi ci tegu dañuy bàyyi bii di ñëw insha allah deux cent dix-neuf euh, ñu daal di koy gis insha allah Euh, ñu boole ko ci ah après soit après buñ paree lool ñu teg ci chapitre bi ci tegu ndax benn xadis la deux cent vingt après ñu daal di teg suñu euh, tom euh, cinquante trois bi insha allahu taala ndax li tax chapitre bi tegu ñu waxoon nañ la ko ne daa am luñ ci waxoon ci bunt bi mooy bi ñu génnoon bii weesu ay suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi daa am lëkkaaleeg bunt bi muy indi deux cent dix-neuf bi